annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xamsiin ba'dal mi'atayn waan zayd ibn arqam radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu allahumma inni a'uudu bika minal ajzi wal kasal wal buxli wal haram wa adhaabil qabr allahumma aati nafsii taqwaahaa wa zakkihaa anta xayru man zakkaahaa anta waliyyuhaa wa mawlaahaa allahumma innii a'uudu bika min ilmin laa yanfac wa min qalbin laa yaxshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustajaabu lahaa rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al-haafidu an-nawawiyyu rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'atan wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahu wa maskanahu Euh, di ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci chapitre deux cent cinquante di baabu fadli du'a buntu bi wax ci ngëneelu ñaan ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi mujj woon gis mu doon xadis mille quatre cent soixante-dix-huit mu ne woon wa an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaala kaana min du'aa'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni a'uudu bika min zawali ni'matik wa tahawuli aafiyatik banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waxoon ñu war a gis hadis sayyidina Zayd ibn Arqam mooy hadis mille quatre cent soixante-dix-neuf radiyallahu anhu mu ne an Zayd ibn Arqam mu ngi jóge jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Zayd di doomi Arqam radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na kaana rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi nekkoon na bari woon lu mu doon nekk yaqulu di wax ñaan gi naan allahumma yee saa boroom inni man a'udhu bika maa ngi ñëw ci yow di làqu nga musal ma min al ajzi ci lot wal kasal akuk tayel wal buxli waaye maa ngi ñëw ci yow di làqu ngir nga musal ma ak nay wal haram ak mage goo xam ne day jéggi dayo ba nit ki dootul mën a ci dara wa adaabil waaye it borom bi tabaaraka wa ta'ala maa ngi ñëw ci yow ngir nga musal ma li nga xam ne mooy mbugalum bàmmeel allahumma isa e borom aati yal na nga jox nafsi sama bakkan taqwaha waaw Allahu akbar li nga xamante ne mooy ak la nga xam ne moo koy may teet la yow boroom bi waaw la nga xamante ne moo koy may ak teet la te lool moo koy màggal te ca lay nekk koo xamante ne tazkiya ci loolu la koy ame kon nag allahumma waaw aywa boroom bi yal na nga jox sama bakkan li nga xamante ne taqwaha ak teetam la wa zakkiha te yal na nga ko tazkiya yal na nga ko raxas yal na nga ko setal anta yow borom bi képp xayru man zakkaaha yaay ki gën koo xam ne te yow kese yaay ki nga xam ne yaay ki nga xam ne yaa ko mën a euh, setal ba mu set wecc allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw anta waliyuha sa bakkan bi de yaa ko moom waaw yaay ki méngooy mbiram te yaa ko yor xëccoowoo ko kenn kenn kenn kenn waaw wa mawlaha waaw saa boo ko bëggee yaa koy jël waaw yaay maîtram wa mawlaha yaay ki méngooy mbiram allahumma e saa borom inni man sa sii de a'udhu bika maa ngi ñaaw maa ngi ñëw ci yow di ñaan nga musal ma ci lan min ilmin la yanfa ci xam-xam boo xam ne jariñul boroom tus waaw wa qalbin la yaxsha waaye maa ngi ñaan nga musal ma ci xol boo xam ne du ragal boroomam wa waaye maa ngi ñaan nga musal ma ci bakkan boo xam ne la tashba jamais mu suur tamaaw rek xemmem loo xam ne dara du dara yàlla du suur ci dara waaw waaw bëgge xër waaw jiru àddina yàlla nag ma musal ci lool wa min nafsin la tashba wa min da'watin waaye borom bi maa ngi ñaan nga musal ma ci ñaan goo xamante ne laa yustajaabu laha kenn du ko nangu waaw ñaan boo xam ne moom da ngay ñaan ba tas mais borom bi du ko nangu waaw mu ne rawahu muslim hadis bi al imam abul husayn muslim ibnu al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi solo na ko waaye laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom donga ko solo ñu ne leen di al imaamu Ahmad ibn Muhammad di seen solo woon ko benn bërëb la ko di awwalu musnadul kuufiyyiin hadiisu Zayd ibn Arqam ndax Kuufa la newoon. radiyallahu anhu al imaam Abu Iisa at-Tirmidhi solo na ko ak an rahmatullahi al-jamii' imaam at-Tirmidhi bi mu ko indee ñaari version la ci muslim ku nekk benn bërëb rek nga ko di al imam abul husayn rahimahullah mu ngi ko di kitaabu dhikri wad-du'a wat-tawba wal-istighfar babu at-ta'awudh min sharri ma umil wa min sharri ma lam yu'mal ah moom lañ gis pour temps yëpp moom lañ gis buntu moom mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Ishaq ibn Ibrahim wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr waaw mu jëla ko ci ñetti ponkal ci sëriñam yi rahmatullah alayhim mu ne haddathana nettali nañ Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala génn gane àddina 159 génn àddina 250 235 rahmatullahi alayhi wa Ishaq ibn Ibrahim bi Ishaq ibn gis nañ ko jotaay bi ñu génn Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim abu yaqub al-hanzali at-tamimi al-marwazi an-naysaburi si yowoon ci ishaq ibn rahawayh gane addina 161 génn addina 237 rahmatullahi alayhi wa muhammad ibn abdil la ibn numayr ak beneen sëriñ di muhammad ibn abdillah ibn numayr al-hamadani abu abdurrahman al-kufi génn àddina deux cent trente-quatre rahmatullah ala al-jami' mu ne wal lafdu ibn waaye kaddu yi may indi fii nag Serigne bi ma mujjee indi wax moom ay kaddoom laa indi mu ne qaala Ishaq mu ne kanta Serigne bi ko jiitu muy Ishaq ibn Ibrahim Ishaq ibn Rahawayh moom ni muy nettal ne axbarana kaddu boobu la utilisé nga ne xabaare nañu wa qaala al-aaxaraani kanta Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr ñoom ñaar dañu ne haddasanaa nettali nañu Abu Mu'aawiya muy Abu Mu'aawiya di Muhammad ibn Xaazim at-Tamiimiyu as-Sa'diyu mawlaahum Abu Mu'aawiya ad-Dariir al-Kuufiyu rahimahullah gane àddina 113 génn àddina 194 rahmatullahi alayhi al-Kuufiyu léegi moom an Aasim moo ko jëlee ci Aasim di Aasim ibn Sulaymaan al-Ahwal Abu Abdirrahmaan ñi na Abu Abdillah al-Basriyu al-Qaadiyu at-Tamiimiyu mawlaahum génn àddina 141 am na wuute rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn al-Haarith moo ko jëlee ku ñu naan Abdallah ibn al-Haarith al-Ansaariyu Abul Waliid moo doon dàkkantalam al-Basriyu dëkkoon fële ci Basra génn àddina diggante 70 ak 80 rahmatullahi alayhi moom nag <clears throat> moo ko jëlee ah. ci ki nga xamante ne mu ne an abi Usman an-Nahdi càllale bi dañu gudd <laughs> mu ne mu koy jële Abu Usman an-Nahdi di Abdurrahman ibn Mull ah, rahmatullahi alayhi nekkoon muhadram muhadram al-Kufi al-Basri fekk na jamono yonent bi alayhi salaam ne jotu koo gis gëmoon na ko waaye jotu ko woon a gis moom mii di ki nga xamante ne yóbbu joxoon na ko sax li nga xam ne mooy zakatam <laughs> waaye <laughs> ay dajul yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw joxe na zakaatam yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye <laughs> yónnee ko waaye jotu koo gis allahu akbar Abdurrahman ibnu Mull di Abu Usman an-Nahdi génn àddina l'an cent am na wuute rahmatullahi alayhi kon moom an Zayd ibn Arqam moo ko jëlee ci Zayd ibn Arqam ibn Zayd ibn Qays ibn Nu'man ibn Malik ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji Abu Amr ñii na Abu Amir ñii na Abu Umara ñii na Abu Unaysa ñii na Abu Hamza ñii na Abu Sa'd loolu lépp ay wax la al-Ansari al-Khazraji al-Madani génn àddina année soixante yi am nañu ne soixante six am ñu ne soixante cinq am ñu ne soixante huit muy saxaaba bu siiw moom la naafiq yi moo waxoon Abu Abdullah ibn Ubay kàccam yam waxoon euh, la in raja'na madinati la yukhrijanna al a'azzu minha al mu dem wax gaa yi mu ne Abdullah ibn Ubay ne du moom waaw moo ne woon bu ñu delloo Medina ke gën a tedd di boppam la ci jublu wal iyaadu billah dina génne wal iyaadu billah euh, euh, di wax yeneen saa sa wax yu ñàkki teggin Zayd ibn Arqam dégg ko dem wax ko yeneen saa ah paa bi ñëw weddi ne du dëgg ne loolu amul wax nee na ma affaire bi kii ba sama mbokku lansaar yi mag ñi ne bon comme comme gone law nekk daa ma tout tànk la woon du mag noonu quoi voilà mu ne ñu ne ko xam naa daa juum rek yoneen mais Abdallah du wax loolu Abdallah ibn Ubay far yàlla wàcce suuratul munaafiqiin kaj daal di dëggal Seydina Zayd ibn Arqam weddi waxu Abdallah ibn Ubay mi mi mi bañ naan du waxu ko te moo ko wax. waliyaadu billah kon Zayd ibn Arqam al-Ansaari radiyallahu anhu qaala laa aqulu lakum illaa kamaa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu nii la ko commencé laay taay la ko bi muy indi wax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ saxaaba yi ñoo gën a ragal di waxal Yonent bi sallallahu alayhi ay kaddu yoo xam ne du ay kaddu même bu ñu xamee ne saaf bi di la dañ doon moytu wala boobu di wax naan Yonent sallallahu alayhi wa wax lii. wala bu ñu waxee affaire bi dese leen a leer dañ naan aw kama qaal xam nañ ne sens bi nii la mais est-ce que kàddu yi la utilisé woon ñu ne wala ni mu ko waxe woon waaw mu ne laa aqulu lakum duma leen wax illaa lu dul kama kaana kem ni nga xam ne la nekkoon rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqul doon wax mu ne kaana yaqul nekkoon na doon wax naan allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal naan borom bi maa ngi ñëw di muslu ci yow min al-'ajzi ci tàyyel ci jaamu yàlla tayeel ci li nga xam ne mooy sa topp sa ndigal yi waaye tayeel ci li nga xam ne jóg sax ci loo xam ne lu may amal njariñ la wal kasal akuk te non ajj mooy lottu lottu waaw lottu jaamu yàlla <laughs> maa ngi lay ñaan nga musal ma ci lool wal kasal ak tayeel ci jaamu yàlla xam nga lu mel nii gisoon nañ ko xadiis yi génn euh, jotaay bi yee ñu génn muy euh, mille quatre cent soixante 14 ñun ñu ngi nii hadis bi ñu toll mooy 1479 lañ nekk 1474 euh, bi wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal waljubni walharam walbuxl wa a'uudu bika min adaabil qabr wa a'uudu bika min fitnatil mahyaa wal mamaat boobu moo ko yowaliroo mu ne allahumma eh kon sa borom inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a'uuzu bika maa ngi ñëw ci yow di laqu ngir nga daal di may musal minal ajji ci lottu jëf lu baax wal kasal ak tayyel koo jëf wal jubni waaye ak yokkat tappet goo xam ne mooy tax ak ragal gu may dugg goo xam ne mooy tax yépp li nga xam ne looy digle nga xam ne daa laajum jàmbaar ma ci daw ma ku bañ koo def yal na mu musal ci loolee waaye wal buxul borom bi maa ngi lay ñaan nga musal ma ci nay nay sa bopp yiiw nay sa bopp yiiw bokk na ci ñuy tudd yonent bi alayhi salaam seen te julliwoo ci moom ak yi nga xam ne mooy nayoo yow da ngaa nay sa bopp xamoo ne lépp wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu borom bi nee na lépp lu ngeen dépensé moom moo koy wutu yow nga yor sa alal mën a def ci chantier yàlla yi nay ko cee def kooku koy naye ku sa bopp wal iyaazu billah kon waaye nay ba li nga xam ne farata yi yàlla teg ci sa alal waaye sa xam-xam sa yeneen sa jot yooyu yëpp. muy sarax yu ci war a génn ay zakat yoo ci war a génn defoo ko yal na ma borom bi nga musal ma ci li nga xam ne mooy nay goog wal haram waaye mage goo xam ne day tax mooy ala ila arzalil wa an uradda ila arzalil umur comme ni nga ko gisoon fële moom la mooy maa ngi musu borom bi ñu delloo ma ke dund nga nga xam ne moo gën a doyadi mooy day dem ba daanaka nit ki dootul mën a ci dara lépp dañ koy defal voilà mu nekk charge boo xam ne moom ci boppam mbir mi dund bi doo ko doo safati dara bari ci jaamu yàlla yi dootu ko mën voilà te tamit dootu ko mën a taxawee nekkul manul rek mais ak tayel koy dugg tamit ci yooyu waaw wal iyaadu billah wa adaabil qabr waaye borom bi maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbugalu bàmmeel léegi nag lii gisoon nañu yëpp ci hadis biñ la fàttali léegi léegi nag lii moo fi bees allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma inni a'uudu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaxsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha allah amin mu ne allahumma eesa borom aati ay e way yonent bi alayhi salaam barki <laughs> <laughs> allah allah <laughs> allah ñaaram ma sha allah waaye kii daal la yàlla jox jawaami'ul kalim comme ni ñu ko waxe waay sallu alayhi sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid amin kon mu ne allahumma eesa eh borom aati nafsi taqwa alhamdulillah yal na nga jox sama bakkan taqwaaha la nga xam ne mooy tax mu lay teet waaw ak taqwa mooy ak teet borom bi waaw xasiyatullah mooy ragal yàlla taqwa mooy teet yàlla li nga xam ne wiqaaya ngay ut sa digganteeg sa borom waaw fakk loo xam ne mooy nekk sa digganteeg sa borom ba doo àgg ba sànjam du la laal waaye ak meram du la laal te noo koy amee tënku ci ndigalam yi te sori li nga xam ne mooy tereem yi te moom kese mu tax waaw kon allahumma aati waay waay borom bi yàlla na nga jox nafsi sama bakkan taqwaha ak teetam la waaw wa te yal na ko setal ci lépp luy takk-takk moom saa bakkan lépp loo xamante ne mooy alxayriya di di di yaakaar ak delloo ci keneen yal na ko setal ci lépp lu dul yow setal ko borom bi waaw xay anta ndax yow borom bi xayru man zakkaha yow kese yaay ki baax yaay ki nga xam ne yow kese yaay ki ko mën a tazkiya yaay ki mën a seetlal sa sama bakkan moo tax sellal bakkan kenn du ko defe ci euh, jàpp ne je fais du yoga je fais des affaires yooyu euh, après man noot naa sa bakkan nootoo dara waaw ndax loolu tàqalilu ak saay saay bu mag bi di iblis te jegelu la sa borom non non non non li ngay tazkiya alquran la ak sunna ndoxum alquran ak sunna ci ngay fóote ci ngay setale sa bakkan kon nag wa zakkiha ay borom bi yàlla na ko sellal anta yow xayru man zakkaha yaay képp yaay képp kenn képp ki nga xam ne yow kese yaa ko mën a euh, euh, tazkiya te yow yaay ci baax ngir def loolu ndax yow kesee ko man keneen manu ko keneen manu ko waaw Allahu akbar anta waliyuha wa mawlaha ay borom bi anta yow waliyuha gis nga sa bakkan yaay ki nga xam ne yaa ko moom allahu huwal wali yaay kilifaam yaay ki nga xamante ne ah wa mawlaha yow yaa méngoo ay mbiram waaw saa bakkan bi yaa méngoo ay mbiram borom bi tabaraka wa taala anta waliyuha wa mawlaha waaw allahu akbar allahumma isa eh, borom inni man a'udhu bika maa ngi ñëw di ñaan nga musal ma waaw ah. xam nga lim jóge ne bala ñu jàll allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha moom la doon wax qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha ah waay waay ku tus na qad aflaha texe na man zakkaha képp koo xam ne raxas nga sa bakkan tazki nga sa bakkan mais loolu noo koy defe ci jaar ci alquran ak sunna borom bee koy def ndax la hawla laka wala quwwa amoo kàttan amoo pexe ngir xëccal sa bopp tazkiya boobu di setal sa bakkan waaye amoo kàttan ngir defal ko sa bopp waaye amoo kàttan loolu mënoo ko illa billah loolu di ko jaare ci yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha allahu akbar waaw kon yooyu mooy mbiru ba yàlla la waaw kenn du ne sëriñ na rafetal suñu yéene déedéet loolu manu ko loolu lot di ko def parce loolu yàlla la mbiru yàlla la waaw allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru yow kese yaay ci ko man te yow kese du xayru yaa gën de déedéet kan la ko bokkal ba koy gën man zakkaha képp kuy seetal bakkan yàlla yaa ci gën déedéet keneen da koo manut képp ku koy def ci yàlla lay jaar ndax la xawla wala quwwata illa bih kon anta waliyuha wa mawlaha bakkan yàllaa leen moom waaw yàllaa leen moom moo leen bind te mooy seen kilifa te moo leen di méngoo xëccoo ko kenn allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha te saa bu ñu soxla benn da koy jël anta waliyuha wa mawlaha bakkan bu ne nag ci kaw suuf loolu nga war a xam é ak moo mën ni tudd man waliyuk allah ndax allahu huwal wali ah borom bi mooy kilifa waaw léegi nag boo fi nanguwul le Seydil Hadji Malick <laughs> alayhi ridwanul maliki do <laughs> ci <laughs> kii ku nanguwul nag yàlla nekk sa mooy bi muy expliquer loolu boroom xam-xamu suufi di wax radiyallahu anhu ah ku amul kilifa saytaane di sa kilifa mu ne loolu nag mooy yàlla ah gars yi dañoo mujj ñëw ci ginnaaw jàpp ne ñoom seeni nit ñi ñu samp même bu dee ñu baax lañ ñooñu la alors que du ñooñu loolu ko amul kilifa yàlla bi eh, eh, saytaane sa kilifa mooy ko amul kilifa mooy te yàlla mooy nekk kilifa ndax moo ne allahu huwal ku yàlla nekkul sa kilifa saytaane sa kilifa waaw ndax xizbullah moo fi nag ak xizbu shaytaan waaw kon loolu moo fi am ah, amul beneen affaire bu fi am waaw kon nag <laughs> lii mooy dëgg keneen du ko def mu ne anta waliyuha wa mawlaha waaw te yaal mi suñu bakkan yi de ku nekk waaw waaw léegi nag mu teg ci beneen ñaan bu ama ama solo muy même ñaan bi la mais beneen beneen phrase yoo xam ne yu garaaw mu ne allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ay sa borom maa ngi ñëw ci yow nga musal ma ci xam-xam boo xam ne lu jariñ dara <laughs> parce que ay lay nekk sa kaw waaw xatta xam-xamu alquran bu dee yàlla dala koo dala koo jox utoo ko ngir yàlla jaamuwoo ci yàlla day nekk lay sa kaw du gisoon nañ fi alquranu hujjatun laka aw alayk kullu an-nas yaghdu <laughs> alquran gis nga li muy tedd tedd tedd moo tax ñi ñuy jariñee nekk hudan lil muttaqin mais la nekk xasratan alal kaafiriin waaw la nekk li nga xam ne mooy ak ak ak ak ak kii la ak rëccu lay doon ëllëg ngir ñi nga xam ne ñoo ko weddi woon moo tax alquran boo ko jëfewul xam-xam lu mu màgg màgg màgg alhamdulillah bu dee ne lii amu ci amul njariñ mooy lay lay nekk sa kaw parce que fi ñuy jéggale ki nga xam ne bon loolu du lay dëgg-dëgg mais fi ñuy tolérer ku xamul ki yow kenn du la tolérer loolu parce que dañ naan yow xam nga fii mu ne waa joo xam ne métier bi muy def da am ay diplôme xam ko ba pare ah def ci lu ñuy tere. kooku lañ gën a mën a bañ a mbaal ki nga xam ne moom ab novice la fee bu du affaire am sax daa gis ñu ne am na xaalis rek muy def <laughs> ndax bon xam ma dañ naan waa ji malgré ça am na loo xam ne alors que ba muy jàng wax nañ ko règle yi wax ko yi nga xam ne dañ koy bañ ak yooyu kenn xamu ci yooyu kon xam-xam boo xam ne allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ay way borom bi tabaraka wa maa ngi lay ñaan nga musal ma ci xam-xam boo xam ne du jariñ borom tus day nekk lay ci kawam rek <laughs> waaw di dajale layu yàlla yi ci sa kaw di dajale ay masala yoo xam ne jëfewoo ci dara di dajale ay mbir di jàng alquran yoo mokkal ak lu nekk di ko xooy nit ñi te moom yow sa dund yépp il est contre alquran ay wooy jile yàlla yàlla nga musal ci xam-xam boo xam ne du jariñ dara la yan fan du jariñ waaw ah, parce xam-xam day jariñ <laughs> waaw lakin alimtu wa ilmi sawfa yanfa'uni loolu na di looloo am solo ni waaye xam naa te xam-xam xiilsif na maa gañ euh, jariñ insha allah man mii di Bamba <laughs> radiyallahu anhu bi annaha zaatu maynin fil maqalaati keni sal euh, euh, hammat Sulaymaan mais Sulaymaan mais di addina mais nga xam ne jigéenu tongorong la gu nekk ci ceetu yérëg ceet di ma nax xam naa ne boroomu naru ak naraakoon la ab kaccaakoon la ci lépp lu mu la wax waaw lu mu la wan lu sell lu dul ne ay nëx nëx yu rëy nga ca gannaaw di la xaar ay vagues yu lay assommer di la rey kon nag borom bi inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' maa ngi ñëw ci yow di ñaan nga musal ci xam-xam boo xam ne du jariñ wa min qalbin beneen mbir waaye maa ngi ñaan nga musal ci xol boo xam ne laa yaxsha du ragal yàlla wal iyaadu billah mooy xol boo xam ne ñeme yàlla la def xam nga am na nit ñu ñeme yàlla barki yàlla laa wax laa hawla wala quwwata amul bar tiit ragal yàlla gu nekk ci seen biir waaw mooy mën nañoo ñëw seede loo xamante ne du dëgg ñu ñeme cee waat billahi wallahi wa tallahi diw moo def lii alors xam na ne kilsif xam nga digg digg ne li muy wax amul waaye daa fekk xol bi benn ragal yàlla amul dara la muy seet digganteem ak boroomam boroom bi nag ñu ngi lay ñaan xol boo xamante ne xusuu du ko am du toroxlu du ragal du la ragal yow boroom bi waaw waaw ndax loolu mooy xol bu dee ah waaw summa qasat qulubuhum wa hiya kal hijaara aw ashaddu qaswa waaw loolu la mooy xol yu dee kooku moo taxoon ñi mel noonu xam nga loolu waa banu doon wax ñañ meloon ci ñooñu alayhi salaatu wassalaam moom ala Israaïl hein ne mujj gi seen xol yi dafa wow wahiya ka mujj nekk comme xeer waaw walla sax baal ma wax loolu moo gën a wow xeer comme kooku dootul am ragalu yàlla moo taxoon ñu ñeme woon nar ak di waxal yàlla naan yàllaa ñu liggéey lii wala yàlla wax lii wala yàllaa wàcce nii yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila loolu moo taxoon mu yomb gis nga ku yàlla may tuuti xam-xam ba pare seetaan la ci maadu teem nga sànku ak ragal yàlla du ko am gis nga xam-xamam boobu moom lay ute xottaamu dunia ci lay taxane mattam aldina te nag képp ku taxaw ci sa kanam waaye il est sans sans retenue la lay phagocyté ci ay kàcc yoo xam ne ak tamit mooy ni mu lay dammaatee ngir am àddinaam ndax lan amul genn ragal yàlla ay ëllëg ah <laughs> wa amma man xaafa maqama rabbih loolu xamu ko mukk bés ba muy taxawaayu boromam mu koy fàttale ko di ko ragal di ko suuraale kooku amu ko kon boroom bi ñu ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan man sayyidina ahmadu alayhi salatu wassalam min qal wa min qalbin ak xol boo xam ne laa yaxsha du ragal borom bi waaw waaye wa min nafsin la tashba ñaataa ngoog allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaxsha wa min nafsin la tashba waaw ak bakkan boo xam ne du suur mukk xir laay fuqale bindale alxirs wa tama wa sharih xir ci lu dul yàlla bu gisee lu mu day pat pat waaw te nag il est am wa tama nit ko xam day lool wa sharih bindale fuqa ci infiru àddina waaw moo tax kooku du am barrière lii dagan naam daganu déedéet lii définir lu daganam lu daganul mooy li bakkanam bëgg waaw waaw alal yi nga xam ne moo xaram ci moom mooy bi mu jotagul bi nga xam ne ci ay pexeem tegagu ci loxoom bu ci xasee teg loxoom ak lu mu ko ci tege daga na waaw ndax lan dafa xër dafa fuqale ci alal te du ci doyal ndax ma mala law kaana libni aadama waadiyan min dhahab waaw yonent bi saa saa waxoon nañu ko mais gis nga doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam bu amoon ñaari xur laa wax yoo xamante ne nii ci eh, eh, eh, or la nga gis ko ahabba an yakuna lahu waadiyan bu amoon benn xur benn law kaana libni adam law anna libni adama waadiyan min zahab benn xur ci or lépp di or moo ko moom plateau bi fii vallée bi lépp moo ko moom lépp di or di nga gis ahabba mu bëgg an yakuna lahu wadiyan mu bëgg am beneenu xur beneenu bale boo xam ne lépp ci oor la waaw ndax loolu wa innahu li hubbil xayri la shadid la borom bi wax te dëgg-dëgg moom nit ki nga xam ne alquran yaru ko yaroowul nangu la yaroo ci ndoxum alquran ak sunna lu koy dal loolu di gis nga yiw xalal dëgg nekk ko tor ak kenn ba ko bëgg ko xër wal iyaadu billah ahabba an yakuna lahu waadiyaan wala yamla afaahu illa turaab man taab allah waaye nag gis nga ku mel bu yàlla seetaanee noonu ci mbaanoon yow sa biir dara du ko feesal lu suuf mooy nga faatuñu suul la loolu kesee koy calmer waaye nag borom bi nit dina mel nii mu delloo ko wa yatuubu allah ala man taab yàlla nañu borom bi delloo ci boppam amin kon wa min nafsin la tashba borom bi ah ñu ngi lay ñaan nga may ñu li nga xamante ni nii mooy ñu ngi lay ñaan nga musal ñu ci xol boo xamante ne wa min nafsin la tashba bakkan boo xam ne du doyal mukk daa fuqale ci alal ak tamit am amu àddina ak mbiru àddina fàtte boroomam tóor-tóoru àddina bi nga xam ne zinatul xayaati dunya al maal wal banuun ci yooyu waaw di rek waaw akbar yal nañu ci yàlla musal amin kon wa min nafsin la tashba nga xam ne bakkanam day lonku rek ci nga xam ne amul dara lu koy jaga yàlla lu koy sori yàlla kese ca la kon nag mu ne wa min nafsin la tashba bu mujj bi mu ne wa min da'watin la yustajabu laha borom bi maa ngi lay ñaan man rasulullah alayhi afdalu salatu wasalaam nga musal ma ci ñaan goo xam ne kenn du ko nangu waaw waaw waaw akbar ndax jaam bu ñëwee bay ñaan dëgg la jaamu yàlla la waaye it dëggaale na la muy ñaan borom bi may ko ko waaw loolu ñu ngi ko roy ci sang bi alayhi salatu wasalaam waaw allahumma in tahlik hadhihi al-isaba falan tu'bad fil ard waaw waaw boroom bi keroog Badar keroog day ñaan di ñaan di ñaan ba kaalaam gi wadd Seydina Siddiq daal di koy eh, eh, téye ci gannaaw na ko yonent bi alayhi ah, eh, doyal doy na nag dagaan ak woog ngay woo sa borom di ko di ko ñaan waaw waaw waaw allahumma yàlla nga ma matal li nga xam ne moom nga ma digoon waaw mbooloo mii tey bu dee Quraysh yéeféer yi daal nañ leen alak faat leen tey kenn dootu la jaamu ci kaw suuf di ñaan waaw nasraka alladhi wa'adtani borom bi maa ngi lay dagaan di la ñaan nga nga dëmmal li nga xam ne moom nga ma digoon ci sama kaw noon yi di waa Quraysh waaw kon nag di ñaan borom bi nga musal ma ci ñaan goo xam ne kenn du ko nangu waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar maa ajmala nañ ko mokkal waay waaw li ci kaw moom mokkaloon nañ ko allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz wal-kasal wal-bukhl wal-haram wa 'adhabi al-qabr allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma inni a'uudu bika min ilmin laa yanfa' wa min qalbin laa yakhsha' wa min nafsin laa tashba' wa min da'watin laa yustajabu lahaa lëkkaalee ma bunt bi leer na gëneelu ñaan hay way ñaan yi ñaanu rasulu rabbil alamin nga xam ne daa alayhi afdalu salaatu wa salaam kaana rasulullah yi fi jógee da ngay gis ñoom Ibn Umar kaana min du'aa'i rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sayyidatu Aisha ba ko jiitoon kaa anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana yaqulu fi du'aa'ihi allah nga gis sayyidina Abu Musa kaana yad'u bi hadha ad-du'aa allah na kon loolu yëpp di wane gëneelu ñaan ya kaddu yi ni ñu màgge nga xam ne bu la ko borom bi nangulee lañ waxoon te weesu mooy yow sa mbir sa mbir weesu na mbaax waaw léegi gis nga ñaan gi daa am saja nga gis mooy di mu rimee loolu waxoon nañ ci waxati ci ne loolu nekkul loo xamante ne nii lu ñu ŋàññ la bu dee ne waa ji nekkul mooy def takalluf bi di di di di di force ngir def ko ngir am ko waaw ndax loolu bu dee daa nekk koo xam ne mooy tànn muy di di di fe di essayer ngir ñaan gi mel noon rimee loolu day dàq ci moom ak di teewlu waaw ak li muy nekk toroxlu ci kanamu boroomam. xolam yàlla rek ne ci loolu da koy dindi ndax kon day day parce que day dox importance ëpp kàddu yooyu ak ni muy daleek ak ni muy rimee te bu boobaa damay ragal mu nekk koo xam ne la nit ñi xalaat ca gannaaw ak yan appréciation yu ñu am mu daal di koy dal mais bu dee loo xamante ne comme yii nii nga xamante ne nii amul benn takalluf xaasa yonent bari saa saa moo ñu ko jàngal voilà mooy yii nii mooy vrai ñaan yi nga xam ne lii tamit baax na rafet na tamit ci ñaan